est-ce kooku jigéen ji am loo xam ne moom da war a génne zakat est-ce na koo jox boroom këram lool boroom xam-xam yi daal di ciy wuute mazhab mu njëkk bi demuwaay bu njëkk bi te loolu mooy mazhabu al imaam an-Nu'man ibn Thabit muy Abu Hanifa radiyallahu anhu naka imaamu Malik rahimahullah riwaaye la tamit buñ jëlee ci al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii ñu ne kon non jigéen mënula jël zakaatam di ko jox boroom këram même bu dee daa ñàkk beneen wax ji muy waxu ash-Shafi'iyyatu ak Hanabila yi beneen wax buñ jëlee ci imaam Ahmad rahmatullahi alayhi te wax jooju am na tamit ñoo xamante ne nii ci euh, boroom xam-xam maliki yi ñoo xamante ne wax jii la àndal mooy lan mooy que ne euh, loolu mën naa nekk kay waaw te tamit ñaari àndandoo al imaam Abu Hanifa yi wax jii lañ d'accord waaw wax ji lañ d'accord muy al imaam Abu Yusuf ak al imaam Muhammad ibn al Hasan ash la tamit buñ jëlee ci maamu Malik waaye beneen riwaay bi nga xam ne moom lañ jëlee ci al imaam Ahmad ibn Muhammad <coughs> kon lii la en mazhabu Hanafiya yi te mooy waxu imaam Abu Hanifa li gën siiw ci mazhabu Maliki yi. ak riwaay buñ jël ci imaam Ahmad mooy manu la ne am beneen boo xamante ne Shafi'i yi ak benn riwaay buñ ci imaam Ahmad ak imaamu Malik te mooy waxoon imaam As-Sawri rahimahullahu taala ak ñaari mbokk imaam euh, Abu Hanifa yi al imaam Abu Yusuf ak al imaam Muhammad ibn hasan Ash-Shaybani rahmatullah ala al-jami' ñoom ñu ne mën naa ne léegi ñu ne man da ne fu ñu ko teg. ñoom dañu ne non parce que mooy li nga doon wax ci jotaay bee weesu hein ndax kii mooy peeram ak zawjayni lañ kii nii mooy alal yi mu koy jox mooy alal dërëm bi yëngal daal waaw ndax euh, yow boo joxee zakat waroo fa yow njariñu zakat jooju waru la ñëw yàq yow mooy alal da nga joxe waroo cee mën a jariñu wat alors que ndaw si imaginer leen mu jël zakaatam jox ko borom kër mais <laughs> loolu mooy lan kër gi day di ko ci joxaat dépense kon kay alal ji retourné waat fi mu jóge woon loolu mooy lan te zakaat du pour loolu kon nag loolu manu la nekk quoi ci gàttal te bu dee hadis bii ñuy wax ñu ne non hadis bii moom dañuy toute façon. Euh, euh, ñu ne leen waa hadis bi nag ñu ne non hadis bi parce que euh, tatawwu la mooy zakat boo xam ne saraxe boo xam ne mooy saraxe li ngeen xam ne zakat saraxe kese waaw loolu moom day wane ni loolu la waaw ba pare dañ naan parce que takkaayu jigéen ñi kenn du ci génne zakat alors que fii yore ci lay saa leen ne saraxe leen même bu dee ne ci seen takkaay la waaw. al mazhabu sahih mooy takkaayu jigéen ñi kenn lu ci génne zakat loolu mooy li waa jamaahirul ulama wax waaw mooy or bi jigéen gi takk xaalis bi yooyu du ci génne zakat alors que ba mu des bu leenee ne da koo denc ngir leneen waaw bu boobaa bokkul mais takkaay alors que bii xuli yi la wax kon loolu dañuy xame ne loolu kon du zakat waaw ñee nag nee nañu non non léegi beneen côté bi nag nañ ñëw ci ñoom. kon lii moom la ñu njëkk a wax wax loolu la ñu njëkk a wax wax loolu la wax léegi nag mu des beneen côté bi beneen côté bi ñu ne muy mazhabu shafi'i yi riwaay buñ jëlee ci imaamu Maalik imaam Ahmad te moom la al imaamu Sawri ñu la wax ak al imaam ñaari mbokk imaam Abu Hanifa yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne bañ a mën a nekk. loolu kay mën naa ne jigéen mën naa jox zakaatam boroom këram waaw ndax xadiis Seydina Abu Sa'id al-Khudri bi nga fi tudd bi nga fi tudd sànq euh, waxoo woon ci suñu masala mi mais loolu moom bii wayam bi yonent bàyyi saa saam demee ca jullikaay bi julli adha aj di nu mu tudd euh, duha adha muy tabaski wala korite ba pare <coughs> soññ góor ñi dem te jigéen ñi tamit ne leen saraxele ba léegi mu daal di laaj ndaw si ba mu demee Ibnu Mas'ud ne ko radiyallahu anhu sa saraxa bi nga war a def de maa ci gina yeey ak man ak samay say doom ak samay doom yow Zaynab nee na yonent ba lay saar ne ma waa côté bi ñoom ñu ne xadis boobu nga xam ne Ibnu Mas'ud bi soxna si ñuy wax ko lool dana ko maa ci gina yeey mu dem ci yonent ba lay saar ne ko de sama boroom de sama boroom kër bi lii la wax mu ne ko sadaqa ibnu Mas'ud zawjuki wa waladuki ahaqqu mimman tasaddaqti man ci man tasaddaqti bihi alayhim ah sa boroom kër ak say doom ñoo gën a yeey ci koo sarax ci ñoom ñu ne loolu day wane kon te sarax boobu yonent bay saasaam da koo joyal waaw te en plus leneen te loolu mooy xadiis sayyidatu Zaynab bi it mook bee ñoo niroo bi ñu nekk nii day dëgëral ne Euh, kon jigéen mën naa jox zakat li nga xam ne mooy boroom këram parce que yonent bay saab bi ko bi Bilaal jottalee li ñu wax dana lahuma ajran waxuma la mën naa nekk kese atajzi waaye dañuy am ñaari fay ajrul qaraba wa ajrul sadaqa waaw ndaw si def loolee day am payu jokk mbokk jege ñaaleem ak li nga xamante ne nii mooy mooy pay payu li nga xamante ne mooy sarax gi nga xam ne moom la def voilà sarax bi nga xamante ne moom la def kon ñu ne lii yëpp day wane ne loolu la waaw kanta walaw min huliykunna loolu loolu la ñu dara waaw tekkiwul que loolu day wane tatawwu la non mooy saraxele leen même bu nee ne mooy da ngeen lu baax di génne seen alal da koo ci liñ doyal non seulement zakat bi waaye beneen bi même bu dee loolu bu leen ko xet na ngeen ci génne waaye waxul woon que ne voilà loolu day wane ne yonent bay sa day wane ne non zakat kenn mënu koo jox sa waa kër moo tax wax waa côté diine en plus dafa am beneen affaire tarkul istifsal li règle bi wax inda maqam al bayan ma manzilata al umumi fi al maqal ah mooy yonent bi alayhi salaam dafa bàyyi di dugg ci ay détails ak détails femme bi bu ñëwee ne ko ah man kat sama boroom kër kat Ibnu Mas'ud nee na ah, man moo gën a yeey ci sarax bu ma mën a saraxe moom ak ay doomam yonent bi alayhi salaam ne ko wax na dëgg sadaqat sadaqa Ibnu Mas'ud loolu bu jaroon bu doon ne bu sakaat bi mënoon a nekk. kon yonent may saa dina na ko waaw mën na laa sarax bu dee ne saraxu gàtt boo xam ne tatawwu la waaye pas li nga xam ne mooy saraxu farata ñu ne bu loolu la yonent may saa saam mooy tarkul istif istifsal bàyyi di leerlu di di déta di laaj ab détail joxe ko ci àtte ci jamono joo xam ne dañoo war a leeral àtte boo bu dee ne yonent may saa saam defu ko duggul ci yooyu di détaillé comme li la wax li ne la ah man naa nekk bu dee ne saraxu ab sarax la waaye bu dee zakat manul ne waxu ko loolu loolu dañ koy wàcce wàcce loo xam ne dafa joyal ci mbooleem façon sarax loolu régal la waaw tarkul istifsal inda wujub al bayan yunazzalu manzilat al umum kon nag loolu la waaw kon mooy bu ne ko at-tajzi laajal ñu ko at-tajzi as-sadaqa anhuma ala azwajihima yonent bay saa ne waaw est ce que sarax bi nga xam moom la ñuy génne te zakat dañ koy woowe sadaqa suñu boroom waxul ne innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin man jeex innama as-sadaqat waaw loolu la leen zakat bi muy wax masarifu la ñuy jox zakat yonent suñu boroom dana innama as-sadaqat plurielu sadaqa mooy sarax mooy lan zakat yi ñii ñoo ko ñeel ba pare bu nee leen ci bari saa saa xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum borom bi nee yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi dafa wax mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam xuz jëlal min amwalihim ci alalu way ngëm yàlla yi sadaqatan sadaqa la wax te pourtant zakat la. la nekk farata lu yorente bay sa saam ki nga xam ne mooy euh, ki jiite di collecté mooy zakat kanta sarax yi gaa yi def noonu mooy obligé wul dem ci ñoom li ko jëli waaw mu ne jëlal ci seen alal yi sadaqatan waaw kon nag la fekk yorente bay sa saam nekk fi di dugg ci détail yooyu day wane ne kon ah mooy yëpp la façon sarax yëpp que ça soit bu naafila wala bu farata jigéen gi man na koo jox boroom këram te tamit beneen affaire dafa am boo xam ne xam nga dafa am benn côté boo xam ne moom boroom xam-xam yëpp ci d'accord waaw mooy ne góor gi amul droit jël zakaatam jox ko soxnaam loolu moom mooy góor gi boroom kër gi amul droit jël zakaatam di ko jox ba soxnaam bu ko defee moo ko defoon dara ñooy waaw loolu moom ijmaa la comme l'imam Ibnul Mundiri wax waaw rahimahullahu ta'ala ne borom xam-xam yi moom mooy toxal na ne ñoom dëpp kii di maa la këri jóor ki jëkkër gi le mari ne peut pas défendre donner sa zakat à sa femme wala à son ne loolu dafa da loolu manu ne mooy bu ko defee de toute façon zakat bi ko waroon day rester ba léegi di intact c'est comme si fi dara lu tax parce que ndaw si dundal ko moom la war wa ala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf waaw suñu moroom nee na war na ci ki nga xamante ni ci loosu ki nga xam ne moom lañ jural doom ji moom ci loosam la ne ah muy wërsëgal wërsëgu ah ndaw si ah ak ki nga xamante ne ah na mooy di leen jox euh, liggéey di leen jox euh, euh, nu mu tudd seen dépense wa kiswatuhunna nag seen sol la ñuy sol bil ma'ruf ci njëkk loolu gisoon nañ ko waaye <laughs> loolu ñu ne loolu dafa nekk loo xam ne farata la ci moom kon nag ki nga xamante ne nii moom dundal ko daa nekk farata ci moom kooku bu jël ab zakat lan la ko koy jox ndax bu boobaa mooy zakat ñu ngi koy jox c'est comme fii ah moom la ñu waxoon bii weesu day remplacer dépense bi ma la waroon a jox di ko xool bët yooyu sa waay sa femme yow itam ah jox naa la six cent euros yi sa kaat quand même damay laaj dépense ah déedéet <laughs> déedéet moo tax loolu borom xam-xam yi loolu moom dañ cee dañ cee da dañ cee d'accord moom waaw yow moom kii képp koo xam ne dundal ko yow la war kooku mënoo ko jox sa kaat waaw léegi nag mu des bu dee ne. mooy comme doom bi bu nee ne daa des nekk ci sa xijr sa xajr bopp daa nekk sa xajr sa giron nga koy nga koy toppatoo yaa ko yor ba euh, euh, ba mu nekk sa kër yaa koy dundal kooku mënoo ko jox zakat léegi nag mu des mais bu dee daa am këru boppam léegi autonome dundalatoo ko mu nekk ku ñàkk est ce que war nañ koo jox am na boroom xam-xam yi ñu ko bañ waaye am na ñu ne mën naa nekk kay parce que lañ ci doon bañ amatul. la taxoon lool manul ne mooy ba nga koy dundal te képp koo xam ne règle bi daal lool la képp koo xam ne nit kee koy dundal ka ngay dundal manoo ko jox zakat alors que comme moom mi ay la boobu dafa deñ mooy tax taxu yaa koy dundal dañ na parce que dundalatoo ko am na këru boppam autonome yor borom soxnaam yor këram woolu wala même boobu soxnaam di dund moom kese waaye dem na ba ci biir ay jamono mu am problème nekk ci xat-xat mënatula dund bu boobaa ñoom ñu ne bu boobaa jël ci li nga xamante ne nii mooy ci zakaat ji jox ko loolu mën naa ne waaw parce que kooku dundalatoo ko te tamit di nga am comme payu lii yonent bi sa salaam wax di nga am ajran ajrul qaraba wa ajrul sadaqa te loolu gisoon nañ ci xadiis bi nga xamante ne moom lañ gisoon yaa ngi koy fàttale ko ah <laughs> bi nga xamante ne nii eh, eh, ci la saxaabu bi ñëw daal di joxe euh, saraxem <laughs> ñëw saraxe doom ji ñëw jël ko quoi mu ne non non man jubluwuma ci la ci woon xam nga ne ah man yow yaa gën xam ne man moom jubluwuma la ci woon waaw loolu moom dafa leer naññ ni mi léegi ñu dem ci Yonent bi alayhi salaatu mu naan ko yow maan <laughs> maan ak doom ji yow moom li nga li nga wéyaloon. bëggoon koo def jàll na waaye nag yow nag li nga jël doom ji loolu ngir yow la voilà ñu ne kon loolu lépp day war ne mën naa nekk waaw loolu day war ne mën naa nekk wallahu taala alam mooy bu dee ne dundaloo ko voilà laka ma axadta yaa maan ah yow maan de yow la ñeel waaw li nga jël kanta yow Yazid Imam Ibn Yazid gisoon nañ ko ci ci ci ci ci ci biir Riyadou Salihine bi bi mu ko ñëwee teg ko foofu la ca jàkka ja ngir am ku ko jël nee na man ma ñëw jël ko mu moom nag mu ne non man jubluwuma la ci ah nee na ah ma ne ko ñu dem Yonent ma lay saa saam mu àtte ñu mu dem Yonent ma lay saa ne ko laka maa nawayta yaa Yazid wa laka maa yaa Ma'nu ne ko yow la ñeel yow Yazid di bàyyi ji da woon saraxe. teg ko koo xam ne jub mooy yow du yaa ko ci jublu waaye sa doom jógee ne ñëw jël ah yow sa yéene àgg na yow nag maan doom ji li nga jël dagan na la waaw ñu ne kon loolu la mais loolu lépp da nga koy tënke bu dee sa zakatu farata la mooy loo xamante ne nii nit ki dundalul kooku léegi nag diggante waa ji ak femme bi xam nga femme bi waa ji di jox zakatam faamam leer na boroom xam-xam yépp dëppoo ne loolu mënu la ne lu tax parce que moo koy dundal dundal ko moom la war alors que femme bi dundal jëkkëram war ko gis nga sew sew bi li tax Shafi'i yi deuxième wax bi na loolu man naa nekk ñu ne ñaar yooyu bokkuñu waaw al jihad mun fakka ndaw si di joxe zakat jëkkëram walla jëkkër si di joxe zakat jëkk euh, soxnaam am na différence parce que jëkkër ji dundal faamam moom la war da koo war alors que femme bi dundal dundal jëkkëram waru waaw mu ngi noonu kon loolu insha allahu taala loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng mooy li gën a dëgër ci wax yi que loolu mën naa nekk kay loolu mën naa nekk tarkul istifsal inda maqaamil bayaan wala wujubil bayaan yunazzalu manzilatal umumi fil maqaal léegi bokk na ci hadis ba léegi li nga xam ne moom lañ ciy jànge ah ba léegi ah, mooy bon war lañu yem nii wala ñu yem nii euh, war na baax nii ko waaw mooy yeneen bari saa saa mu waar gi loolu day dugg ci waaraate gi ñu doon wax ne war waaraate gi nga xam ne moom lañu war di waar jigéen ñi nit boroom xam-xam bi te tamit di leen artloo lépp loo xamante ne nii mën na leen a juraloon safara safara ak mbugal mu leen ci artloo di leen ko xamal ni koy moytu moo tax yonent bay saab saab ci riwaay imam hadis say nam nu Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu mu ne saraxe ndax gis naa ne yéen ëpp safara waaw kon nag mu ngi noonu le léegi waaw kay am na benn affaire bu dara na fàtte nga ne waaw <laughs> waa Seydina Bilal nañ ci ñëwaat radiyallahu anhu waaw moom du ñaari femmes yi dañ ne ko loolu nga la rek mooy femme mooy français la mooy ñaari jigéen ñi rek <laughs> ah ñaari femmes yi ñaari jigéen yi wala deux femmes nga bëgg wooya wala ñaari jigéen yi dañ ne ko demal nga laajal yonent bay sa sam te buy koo wax ñan la ñun ñooy ñan ah mais bi mu demee yonent bay sa sam ne ko ñoom ñoon ñan la mu ne ko benn jigéen woo ko ci lamsaar yi ak Zaynab yeneen tubaab saa saa ne ko ban Zaynab mu ne ko do soxnaa Ibnu Mas'ud waa man laaj bi mooy mais Seydina Bilal amaana gi ñu ko waxoon mooy li ñu ko wóolu woon ba ne ko defal deful lépp ah mooy dem na divulguer wax na li nga xam ne mooy euh, kii quoi mooy identité wu wax na ñi nga xam ne ñoo ko yónni te waxoon nañ ko bu ko wax ñu ñan lañ waaw. loolu rek boroom xam-xam yi daal di ciy demee ay ay wàlla am ñu ne non première mooy non Seydina Bilaal li tax mu def ko dafa ci seen waxin ñu ko ko waxee la xamee ne ñii nii nekkul luñ koy tenir rigueur mooy dañ ko wax noonu rek ne ko bu ñu ko wax mooy bu dee ne man nga ñu woo ba a wax ne ko ñun la nga def ko waaye bu demee ba gis ne war nañoo tudd garaawul am ñu ne loolu la loolu moo tax Seydina Bilaal comme que na Yonent bi saa saa laaj la ko mu gis ne tafaam yi tëriiruñ ko rigueur mu wax leen ko loolu benn wax la am beneen wax te loolu insha allah mooy bi gën a dëgër këne mbir mi lenn la mooy Yonent bi alayhi salaatu salaam képp ku la ne jullit ñi képp koo xam ne dalaa waxu secret koo man di doon yonent bi alay saatu salaam ne lan la la wax amoo droit di bañ naan na ah, parce que neewoon na bu ma ko amoo ci droit parce que lu tax borom bee ko wax annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim yonent bi alayhi salaatu moo gën a yey ci way yàlla yi seen bopp waaw yow xanaa xamoo ne loolu ay prérogative la lu borom bi defal yonent bi alay saatu salaam waaye moom borom al makaarimul bi nga xam ne moo plafonné jikko yu tedd yi masula doxe loolu waaw mooy lan mooy dafa bokk ci yi ko borom bi may moom yonent bi alayhi salaam mooy mooy gis nga bu yonent bi alayhi salaam bëggee benn mbir yow jullit bi nga bëgg ko non wala fekkoon nga bëgg ko yonent bi alayhi salaam te il faut am ku ko moom kenn du ñaari nit ko mën a bokk mooy le fait que mu bëgg ko kese day xaraam ci yow ngay bëgg ci affaire boobu da nga ko koy bàyyee loolu farata waaw loolu borom bi mooy annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim yonent mu ne boo amoon kër ku yaatu yonent bari saa saa bëgg ko yow day xaraamati ngay am kër ngay moom kër ci yow nga danga ko koy bàyyee ne yonent bay sarsam maso a doxe affaire yooyu mukk da doon toog këram ñett cin du fa tàkk te am na saxaabaam yoo xam ne ay milliardaires ak ñi ay millionnaires lañ maso la wax indi leen seen alal yi déedéet moo tax sëriñ boo gis mu mel noonu di dajalewu li nga xamante ne nii mooy addiya yi kese te jàngalewut tous xamal ne kooku min dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñooy dajale mattum àddina baleen waaw fadar ba ko mu dem faalam anna waa jooj min jaami'il huttan fa sha'nuhu qadar ay mbiram ak salte comme ni ko borom Masaalikul Jinaan as-Cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim waxe kooku ay mbiram ak salte ba ko mu dem waaw wa man tara ha ah, koo gis ci suyuux yi yasta yastaalil ibaad muy muy muy jaay ni moo gën a kawe moo moo daal bu bëggee walla di wan jaam yi taalibee tout le temps seen morom moo leen gën moo leen kii moo leen nangam mu ne kooku baal mu daal waaw kooku bàyyi ko mu daal bàyyil mu daal waaw bàyyil mu daal bu mu la yitteel kon mooy bëgg laajug yonent bi alayhi salaam Seydina Bilaal bi nga xam ne ci borom xam-xam yu mag saxaaba yi ci la xamee ne yonent bay saa saa bu ma waajee ak loo mu manoon a nekk secret day nekk xat man par force ci man ma dévoiler ko secret boobale waaw moo tax nekk fa sax di hésiter ñan la mu ne benn jigéen bu nekk ci bu bokk ci am saar ak Zeynab mu ne ko ban Zeynab ci Zaynab yi mu ne ko imratun Mas'ud loolu moo tax Seydina Bilal radiyallahu anhu ibn ibn ibn ibn Hamama waaw ibn Rabah daal di tontu loolu le radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah kon nag foofu la ñuy yem ba jotaay bii di ñëw loolu nag eh, bon wala ñu jàll mooy loolu dafa bul ne ah man de man man moom sama gannaaw man nag yonent bay saa saam nekkatu fi kon nag mën naa bëgg lu ma neex dée dañ naa la jéedé jàngaleem yonent bay saa ak yi mu bëgg mu ngi ci téere yi ñu def mooy xadiisam ak alquran lépp loo xam ne yonent bay saa saam loolu la bëgg hein amoo droit di bëgg le contraire yoo xam ne ay farata la voilà lépp lu mu ci jaamu yàlla julli yooyu amoo droit di bañ bañ di di di bëgg bañ du lekk wala yu bon mais jëmul nag ci wàllu lekk yi yoo xam ne doona koon lekk li gën a mat mooy di ko ba ci loolu comme ni ko saxaaba yu bari doon defe waaye tekkiwul na nag léegi dañ naan bon yonent bi alayhi salaam daal bëggoon na courgette yi Seydina Anas radiyallahu anhu ne ba ma gisee yonent bari saa saa buñ tegee ndab li muy lekk li ñuy lekk courgette di bëgg ko lool tax man mu bëgg courgette te bëgguma ko loolu est-ce ko waaye manoon nag force ñëpp nag ne hee eh, de ce fait que tout le monde léegi nag na bëgg courgette di ko lekk wala day nekk koo xam ne mu ngi ci lu xaraam dañ naan la ah, ah, attention <laughs> kon nag mu ngi noonu en tout cas noonu wallahu ta'ala bii di ñëw ñu jël nañ continuer nga ne ma lu tax parce que xadis bi ci tegu dañ koy wax keefe parce que gisoon nañ ko kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an abi Sufyan Saxr ibn Harb radiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql anna Hiraqla qala li abi Sufyan famadha ya'murukum bihi ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala qultu yaqulu ubudu allaha wahdahu wa la tushrikuu bihi shay'an watrukuu maa yaqulu aabaa'ukum wa ya'muruna bis-salaati was-sidqi wal-'afaafi was-silati muttafaqun alayhi hadith bi romboon na voilà moo tax mooy hadith numéro 327 ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne maan Abi Sufyaan hadith bi mu ngi ko jëlee Seydina Abu Sufyaan Saxr ibn Harb <laughs> sayyidu Quraysh <laughs> nekkoon kilifaay waa Quraysh fii hadith yi tawil mais mooy ci haditham bu gudd boobu rek te xamante ne euh, euh, fi qissati Hiraql doon wax ca nettali euh, buur ba nga xamante ne mooy Héraclius mooy Hiraql Hiraql nag moom ci boppam mooy César waaw ah, moo tax wooy nañ ci Imaamul Buxaari day def yooyu nga gis mu naan la fii Hiraql wala fii mu naan la Qaysar voilà buntu Euh, lettre yonent way sa sabila Qaysar Qaysar mooy Hiraq Hiraq lu la tuddoon Qaysar mooy titre bi mooy César waaw mu ngi mel ni ñu nekk euh, président de la République bu dee Macky Sall mooy président mais Macky Sall la tudd mais du président euh, ñu naan ko le président Sall ça veut pas dire que turam mooy président voilà kon nag mu ngi noonu la léegi mu ne mooy xadiisam bu gudd boobu doon wax ci xew-xewu Hiraq mu ne am na Hiraq la këri Hiraq la da jiite woon yi l'empire xaala dafa wax li Abi Sufyaan mooy keroog bi mu leen nee muus bi lettre yonent ba saa saa dikk leen fekk mu ngi woon Jérusalem foofu la ca Gaza Gaza mu ne demal ngeen woowal ma seetal ma ci marché bi ñoo xam ne arab la ñu bokk ak ki ma bind lettre bi dëkk ñu dem gis ñoo Abu Sufyaan ñu leen taral mooy jàpp leen indi leen ñenn ñi Hiraql nëbb leen ci gannaawam ci fi mu nekk teg Abu Sufyan nag woolu Abu Sufyan ne ñi ci ginnaaw laata Abu Sufyan di ñëw lépp lu mu wax lu du dëgg rek après ko wax Abu Sufyan ñëw Hiraql di ko laaj na Hiraql te ne Hiraql qaala daaw mi nga xam ne moom moo doon nangu waa Quraysh fa maa daa yamurukum bi mais ana yonent boobu alayhi salaam bi ma bind lettre bii te feeñ seen gox ba ji Makka mais moom lan la leen di digal yaa nii annabiya nee na mu ngi ci jublu kooku naan ya'murukum mooy annabi yonent bi saa soxam xaala nee na qultu ma ne ko yaqulu day wax moom de ne ubudullah a Abu Sufyan nee na ma tontu ne ah moom de yonent boo bee gëmu ko woon neena moom de tayo wa budullah de leen jaamu yàlla wa doo moom dongo wala tushriku bi shay'an bu leen ko bokkaale dara watruku na ngeen delese daba maa la nga xam ne yaqulu moom lay wax abaakum seen bàyyaat seen maam yaa mooy ci ay firaq la ay kii euh, ñoom euh, Laat ak Uzza yooyu ak yooyu di jaamu yeneen yàlla bu leen ko bu leen wax ni seen bàyyi wa ya'muruna mu ñuy digal bi salaat yi julli wa sidqi ak dëgg wal amal ak téye nekk koo xam ne kuñ la yaa ngi xiis macc téye sa bopp ci wàllu lépp lu wa sila ak di jokk mbokk loolu lépp la ñu digal mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari al imam al hafiz muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi daal dina koy daal dinañ koy solo xadis bi nag romboon na moo tax bu ñu ci wax dara gisoon nañ ko xadis numéro cinquante six ci baabu sidqi te ñetteelu xadis ba sadis an abi sufyan saxr ibn harb radiyallahu anhu fi xadisi tawi fi qissati hiraql qala hiraql fa madha ya'murukum ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala abu sufyan qultu yaqulu ubudullaha wahdahu la sharika lahu wahdahu la tushriku bihi shay'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati wal sidqi wal afafi was salam muttafaqun alayh xadis boobu gisoon nañ ko kon way lan moo doon wax ni xëpp xadis boo xam ne jot nañu ko gis